moom seydina abdurahmaan ibn awf mu ngi tuddoon abdurahmaan ibn awfin ibn abdilxaaris ibn zuhrata ibn kilaabin alqurashiyu zuhri dàkkantalam ne woon abu muhammad moom mu ngi tuddoon kon abdurahmaan di doomi ku ñuy wax awf awf di doomi abd awfin ibn abdilxaaris ibn abd awf boobu doomi ku ñuy wax abdulxaaris moom nag ci waa banu zuhra la bokkoon ibn kilaab alqurashi bokkoon ci koju quraysh dàkkantaram kon moo doon abu muhammad eh, moom seydina abdurrahman ibn awf yaayam nag mu ngi tuddoon am na ñu ne safiya la tuddoon am ñu ne déedéet as-sifa wala as-safa la tuddoon am na ñu ne déedéet ash-shifa u ci shiin gu tooy kene euh, noonu la yaayam moom seydina abdirahman ibn awf radiyallahu taala anhu noonu la yàll yaayam tuddoon moom nag seydina abdirahman ibn awf ibn abi xaysama raximahullah dafa tudd jële ci almadaayini raxmatullaahi alal jamii mu ne moom mu ngi juddu dix ans après xaadisatul fiil di xew xawu ñay yoo yële di alxuraan di wax ci euh, li ilaafi no euh, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil dix après xew-xew boobu ci la gane àddina moom seydina abdirahman ibn awf moom nag bi lislaam feeñee bokk na ci ñu njëkk a dugg ci lislaam bi ñuy gis ñu njëkk a dugg ci lislaam tuddoon nañu ko moom seydina abdirahman ibn awf eh, bokk na ci ñu njëkk dugg ci lislaam te ba muy dugg ci lislaam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam duggagul woon daaru al arqam ibn abil arqam comme ni nga xam ne noonu lañu ko waxe ci jataay yi weesu bi ñuy def tarjuma seydina abu ubayda aamir ibn al leeraloon nañu radiyallahu anhu ci loolu ah, kon bokk ci ñu njëkk a wuyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fekke na tamit bi nga xam ne ci la leen kuffaaru Quraysh ni di persécuté ci cinquième année bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam joxe woon digal saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ne leen ñu dem alxabasha ndax fa inna biha malikan laa yuzlamu indahu wax leen ñu daal di gàddaay ñoom ñi nga xam ne amuñu woon protection foofu la ci makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman eh, daal di leen tegtal xabasha di Abyssinie actuelle Éthiopie ne leen dem leen foofu kat ndax inna biha malikan am na fa buur boo xam ne mu nga fa laa yuzlamu indahu ahad kenn du tooñ fa moom kenn duñu tooñ kenn fa kanamam moom Seydina Abdurrahman ibn Awf bokk na ci ñi nga xam ne gàddaayoon nañ demoon Éthiopie waaye ñëwaatoon na ba bi gàddaay gi jotee mu daldi gàddaay jóge Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman dem Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom bi nga xam ne ci la tuub yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo changé turam ndax turam comme ni nga xamante ne noonu la ko seydina abu nu'aym rahmatullah solo ci maarifatu saxaaba ci sanad boo xam ne sanad bu xasan la moom seydina abdurrahman ibn awfin radiyallahu taala anhu wa arda mu ne turam abdu amrin la woon mooy jaamu amr amr xam nga tur la zayd ak amr comme liñ naan paateeg démba ci wolof eh, noonu la tuddoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy jaamu amr mu changé turam nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam changé sama tur tudde ma abdurrahman jaamu arrahman mi nga xam ne mooy suñu boroom mi nga xam ne allama al qur'an allamahul bayaan mu changé turam ci abdurrahman muy jaamu ki nga xam ne moo fees dell ak yërmande àddina ak allaaxira pour ñépp moom boroom yërmande gu yaatu boroom yërmande ki nga xam ne moo fees dell ak yërmande muy arrahman ñu gis ne changer tur loolu lu l'islam yoonal la bu dee ne tour bi dafa nekk tour boo xam ne comme ñi tudd Abd Shams am na ñoo xam ne Abd Shams lañ tudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di changer seen tur loolu mooy côté bu baaxul bi ndax jaamu jant bi loolu du tur bu baax ndax jaam yi yàlla mooy seen borom mu changer tur yooyu waaye tamit ñi nga xam ne dañ doon tudd tur yoo xam ne comme xasan tristesse euh, yooyu alayhi salaatu wasalaam da doon wax ngir mu changer ko waaye changer bi du farata du loo xam ne surtout Hasan par exemple moom radiyallahu anhu bañ ba mu ko naree changé moom dane du changé tur bu bàyyee bu ko bàyyam tudde ndax bu doon farata dina ko ne kon de façon sa bàyyi tudde la ko loolu de toute façon di nga ko changé mais mooy da koo bàyyeeg turam mais yii dafa ko a garaaw ndax Abdu Shams xam nga Hasan mooy tristesse loolu garaaw la ndax euh, tudd noo xam ne euh, euh, tur wi ci boppam daa daa am day wane malheur loolu baaxul waaye yii moo gën a na abdu shams mooy jaamu jant bi abdu amr jaamu amr mu daal di koy changer tudde ko abdurrahman comme ni mu ko waxe moom seydina abdurrahman ibn auf radiyallahu taala wa ardaa bi nga xam ne nag ci lañ agsi madinatul munawwara ci gàddaay ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam da koo mbokkale bi nga xam ne ci fii ñu toll ci mbokkale bi da ko mbokkale moom Sa'd ibn Rabi'a di Sa'd di doomi Rabi'a al Ansaari radiyallahu ta'ala wa arda moom jotoon nañu gis tarjuma loolu xadiis yooyu ñu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari waaye naka noonu imaam Muslim ibn al Hajjaaj wax naa leen soloona luy wane lool imaam ibn eh, al Buxaari rahimahullah moom ci bunt bi nga xam ne kitaabu manaqibul ansaar téere bi nga xam ne moom la def ci jaloorey waa lansaar yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim dane baabu kayfa aaxa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna asxaabihi lii de bunt la boo xam ne naka la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkale diggante saxaabaami radiyallahu taala anhum wa ardaahum ba pare mu ne waqaala nee na abdurrahmaan ibn awfin mu ne abdurrahmaan ibn awf de nee na aaxa nabiyu sallallahu alayhi wa sallama bayni wa bayna sa'd ibn rabi'a mu ne abdurrahmaan ibn awf radiyallahu taala anhu wa arda nee na aaxaa mbokkale na annabi yonent bi alayhi salatu wasalaam bay nii sama diggante man wa Sa'd ibn Rabi' ak Sa'd ibn Rabi' di doomi ar-Rabi' ah, biñ leen mbokkalee nag yonent bi alayhi salatu wasalaam boo mbokkale leen waxoon nañu ci introduction mbokkare yi ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam ni nga xam ne loolu mooy objectif bi mu leen boolee nag euh, Seydina Sa'd ibn Rabi'a dane ko dawoo Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu maa ne ko ana aktharu ahlil madinati maala fanzur shatra maali fa xudh wa tahta imra'atan fanzur ayyuma a'jabu ilayk ayyuhuma ayyuhuma ajabu ilayk hatta utalliquha moom mu ne ko Sa'd ibn Rabi' xadiis yi yépp version wute mais ñu ngi ci saxi imaamul Buxaari ak saxi imaam Muslim ibn al-Hajjaj ne ko ana bii nag nekkul ci saxiix y mooy bi bi mu ne ana aktharul ahlul madinati maala boobu riwaaya la boo xam ne mu ngi jaar ci Hammaad ibn Salama mu jëla ko ci Saabit imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko solo mu nekk ci charte Seydina imaam Muslim ibn al-Hajjaj alayhi rahmatullah mu ne ana man Sa'd ibn Rabi' aktharul amsa ahlul madinati maala mu ne Seydina Abdurrahman ibn Awf man kat maay ki ëpp alal ci ñi nga xamante ne nii mooy waa Medina mu ne xoolal sama alal sama paaru xoolal sama alal yépp ma xaaj ko ci digg bi nga jël benn cinquante ma jël cinquante waaw wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa loolu moo doon loolu moom waa waa lansaar ñooy ñi nga xam ne ñoo ko incarné ci dëgg dëgg dëgg ñuy ñuy ëffal am lu ñu soxla gis seen mbokk soxla ko ñu ëffal seen mbokk gënale ko ci seen kaw te duñ ko jàmbat fenn duñ dem fenn nag di kaas naan o oh, moom nag o oh, moo matériel yi déedéet kon mu ne ko xoolal sama alal bi ma xaaj ko ci digg bi nga jël benn côté bi mu ne ko te mankat am naa ñaari soxna am na ci benn riwaaya dana ko te gis naa ne yow amoo soxna mooy temps yooyu Seydina Abdurrahman ibn Awf euh, célibataire la woon mu ne ko wa tahti imra'atan te man am naa ñaari soxna fanzur xoolal ayyahuma a'jabu ilayk xoolal ci ñoom ñaar kan moo la ci gën yéem kan nga ci gën bëgg hatta utalliqaa bu ma ko xamee wax ma ko ma daal di koy fase bu iddaam jeexee nga daal di koy takk waaw ci riwaaya imaam al Buxaari bi rahimahullah seydina anas radiyallahu anhu dane ah, lamma qadimu al madina nazala almuhaajiruuna ala al ansaar fa nazala abdurrahman ibn awf ala sa'd ibn rabi' fa qaala uqaasimuka maa lii wa anzilu laka an ihdaa imra'atiyya wala ihdaa imra'atiyya qaala baaraka allahu laka fi ahlik wa maalik dullanii ala suuq Seyna Anas mu ne lamma qadimu radiyallahu mu ne bi nga xam ne ci la muhaajiruuna yi radiyallahu anhum akse madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam gàddaay si dañoo wàcc ci waa lamsaar ñoo leen dalal ndax amuñu woon fuñ dëkk ndax alladhina ukhrijoo min diyaarihim ñoom dañ leen génne woon ci seen kër yi te dara taxul lenn taxul loolu lañ ne rabbuna allah comme nañu ko gisoon ci seydina abu bakrin radiallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi euh, mu ne biñ agsee kon ñu dal ci ñoom muhaajiruuna yi ñu dal ci waa ramsaar radiallahu an il jamii mu ne seydina sa'd ibn abdurrahman ibn awf nga xam ne Mikwa la Makka la dëkkoon fa la jóge gàddaay si moom mu dal ci ku ñuy wax Seydina Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu taala anhuma bi mu ñëwee mu ne ko uqasimuka danay damay damay partager ak yow maal yi sama alal ji lay dajale daal di koy dë xar ci digg bi nga jël leen na mu jël leen ma wàcc sama ñaari soxna yi ma bàyyi ci kenn yow nga takk waaye nag xoolal fi ñu tolloon ci ëffal gi wax sànk jox priorité sa mbokk jullit ci sa kaw ci loo xam ne soxla ngo waaye loolu waxoon nañ bi ñu nekkee ci euh, doon def tarjuma Seydina Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu anhu que ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne lii baax na waaye nag ba des ci yi nga xam ne laa moo tax qaa'ida boobu laa ithaara fil qura amul ëffal li bàyyi kenn jox sa mbokk privilège ci sa kaw ci li nga xam ne nag ay jege yàlla la comme lan comme sàppe bi ci kanam nekkee ci sàppe yi taxaw ci kanam loolu moom ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu ngeen xamoon ci li nekk ci sàppe yu njëkk yi mooy dangeen di tegoo bant waaw dangeen di ñëw teg ay bant ku nekk bind turam ñu daal di koy lëmas moo xam ci këyit takk ko ci bant taxaw ci buntu jàkka ji def ko ci benn bool yëngal ko woo benn gone la ko kaay di jël benn par benn ku turam génn rek mooy taxaw ci kanam ba sàppe yi fees kon loolu yu mel noonu moo tax yooyu nag amul isaar moo tax laa isaara fil xurab ci yooyu waaye bu dee lii mooy ne nga xam ne yëf yi euh, àddina même bu dee ne yëfi àllaaxiraa ngi ci waaye nga bàyyi ko ngir sa mbokk noonu la lansaar yi meloon waaye seydna abdurrahman ibn awf moom it ku ñor la woon te tamit delloo njekk-njekk ndax boroom bi nee na hal jazaa'ul ihsaani illa al ndax payub ndax payub lu rafet nekkul lu dul àjjana yi nga xam ne moo daq waaye ndax payu rafet du war da nekk lu dul rafet ah, léegi moom mu ne ko est ce ko ah, ah, bismillah comme ni nga xam ne noonu lañ ko doon defe ñun moom bu doon ñun lu gaaw xam na waaye lii kay moom moom moom yow kay yàlla la yàlla gërëm sa waay xaaral ma ñëw xool déedéet ana compte yi ñaata ñaata million nga deej ñaata milliard déedéet waaye da ne ko baarakallahu laka fi ahlika wa maalik ne ko yàlla na yàlla barkeel ci sa waa kër barkeelal la sa waa kër te barkeelal la sa eh, alal mu ne ko dullani la ma ala suuq man li tegtal ma ana fan la marché bi féete ana fan fan laa mën a euh, euh, euh, dem yaxantu ji def commerce am ci lu may yëngu ah ba mu demee ñu tegtal ko ko mu daal di fay am bénéfice mu dem commencer jaay ay meew yoo xam ne dañ koy wowal ba mu nekk ba mu wow moom la doon jaay doon jaay tamit ay ay graisse loolu la doon jaay waaye yàggul tuuti la def bu bokk ci ñu ëpp alal biir madinatul munawwara moom seydna abdurrahman seydna anas radiyallahu anhu mu ne bi nga xam ne lool am na faraahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ba'da ayyaamin wa alayhi wadarun min sufra fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam muhayyam mahyam mahyam yaa abdarrahman mahyam yaa abdarrahman moom alayhi salaatu wa salaam ne ko mahyam yaa abdarrahman qaala yaa rasuulallah tazawwajtu imra'atan min al-ansaar qaala famaa suqta fiihaa fa qaala wazna nawaatin min dahab fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam awlim walaw bi shaa kon bi mu demee ci marché bi commencé ut lu muy jaay jënd ko jaay commencé ci zéro moo tax bañu ko dañ koo laaj bi mu baree alal noonu ñu laaj ko ne ko mii nan def bi ngay ñëw fii tete à terre amu woon dara waa Màkka dépouillé nañ la lépp nangu nañu nga ñëw Medina toog tuuti bokk ci ñu fi ëpp alal waa yow Abdurrahman lan mooy lan mooy lan mooy euh, lan mooy sa xam nga loolu dangay gis nit ñi nga xam ne dañuy yëngu ci commerce buñ gisee ko koo xam ne ak gaawa génnam ci mbir yi dafa fulgurant gars yi dañ koy dañ mooy day nekk cas boo xam ne ça mérite euh, euh, euh, d'être étudié nag ndax kat amaana fu waaye def réussir nag nga bëgg réussir jaar fa moo gën ñu laaj ko ne ko waaye loo def ba bi nga fiy ñëw amoo dara nga mujj toog tuuti rek lañ def nga bokku ñu fi ëpp alal mu ne man de damay li ma lenn sama secret lenn la damay doyloo bénéfice bu tuuti Allahu akbar mu ne man damay doyloo bénéfice bu tuuti mooy ne bu may jaay nekkuma fi di xool ay ay ay bénéfice yu rëy man daal bu ma amee lu tuuti bénéfice rek ma gaaw jaay xam nga loolu sa marché li du taxaw ba pare dangay bari client mu ne man loolu de mooy sama secret kon gaa yi nga xam dañuy fexe jaay yooyu mooy ne loolu mooy secret ndax yenn bénéfice yi li muy dagan dagan xam nga dagan na li gars naan riba lamdaay di wax awaam yi naan riba la du riba waaye yoo xam ne dafa jënd e, ab ordinateur deux cent euros jaay ko mille euros loolu du riba ribaawul déedéet moom ribaawul loolu nan la nekk riba njaay la bu dee gërëm nga kay respecté na charte njaay jeex na du riba bénéfice man nga am deux mille pour cent de bénéfice mais nag barke bi fi mu ëppee mooy ki ki lu gën a tuuti te Abdurrahman ibn Awf mi loolu la ñu jàngal euh, bi nga xam ne nag ci la commerce dox mu daal di takk soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam dajeeg moom benn bés daal koy gis mu ne fara aw nabi mu ne ko ay bés ginnaaw bés yu tuuti après loolu mu ne ko lii lan la mahiyam mooy ma hada ne ko lii lan la comme ni ko yeneen riwaaye ñëwee leeral yow Abdurrahman fekk dafa gis ci moom jeexitalu parfum muy jeexitalu zanfaraan muy parfum boobu mu ne ko euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam looloo tax mu laaj ko mu ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li tazawwajtu damaa takk imraatan min al ansaar damaa denc benn temps yi damaa ciital damaa takk ab soxna boo xam ne ci waa lansaar la bokk xaala mu ne ko famaa suqta fiiha mu ne ko loo fa joxe comme can mu ne ko wazna nawaatin min li ma joxe daal mooy ay équivalent wu loo xam ne ay nawat nawaat mooy kiiwu tàndar yoo xam ne nag ci or mooy lu tolloog noonu ci or mooy can gi la wax li nga xam ne moom la joxe euh, boroom xam-xam yi nag lépp ci ñoom dañ ne xamsa euh, euh, xamsatu darahim la loolu mooy lépp loo xam ne day tegtale ne qiimatuhu lépp loo xam ne ibaratun comme l'imam al-hafiz wa ibaratun amma xamsatu darahim min al waraq wariq day tegtale lépp loo xam ne euh, équivalent wam cinq dërëm la ci li nga xam ne ci or voilà léegi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko mooy loolu la joxe can fa qaala nabi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag ne ko aw lim céetalal walaw bi shaat bu dee am xar ngay rendi euh, masala yi ci wàllu ziwaaj ak wàllu canag yooyu duñu ci dugg léegi euh, ndax dinañ koy bàyyi pour beneen incha allah bu ñu àggee ci mayeg as-sayyidatu Fatima radiyallahu taala anha wa ardaha sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma incha allah foofu bu ñu gisee ne approprié na ñu daal di ko fay def sinon ñu xaaraat ba beneen jamono joo xam ne gu approprié la ndax dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane aw lim ciitalal walaw bishaat loolu est-ce que lay tekki ne kon même bu dee même bu dee xam nga loolu ci biti nii lan lay wane que ne mooy li gën a tuuti loo mën a def mais du loolu ndax moom alayhi salaatu salaam céetal céetalam amul benn céet koo xam ne dañoo gis ne moom céetam yëpp ay xar la reete déedéet am na yoo xam ne euh, comme bu yaay safi yooyu ay tàndarma la woon ak yi nga xam ne mooy euh, seen façon aqit yooyu li façon soow yooyu meew yooyu kon moo tax loolu du ne mooy li gën tuuti que ne lii mooy xaddul aqal lii déedéet loolu nag insha allah dinañ ci gën ñëw bu ñu àggee ci loolu détails yi ak li nga xam ne mooy wuute yi am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi insha allahu taala moom nag seydna abdirahman ibn awf radiyallahu taala anhu wa arba ginnaaw gi bi badar amee fekke na badar euh, d'ailleurs keroog lañ ko gaañ te ñi ko gaañ mooy jullit ñi ñoo ko gaañ ci tànk ndax tuddoon nañ ko fi bi ñuy gis euh, tarjama Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu Seydina Abdurrahman ibn Awf nee damay dox bi xare bi jeexee ma daal di gis Umayya ibn Xalaf wa kaana kufri bi Quraysh min ru'usil kufri bi Quraysh bokkoon ci les têtes de ñi gënoon a yéeféer yi gënoon a yées nee na Badar daal bi may xool te lool lii may wax mooy avant xam nga ab avant avant lii nii avant xeex bi jeex gisoon nañ bi ñuy gis tarjama ñoom Muawil ak Muaz ibn Afra ñoom ñaar ci moom lañ ñëwoon biñ ko gisee ku nekk di di ko déey di nëbbatu naan ko yaa am ee eh, yow sa suñu bàyyi tix ku nekk wax ko keneen dem keneen ki wax mu ne ko ay na Abu Jahl man daal Badar tey man kenn rek laa bëgg a xam ana kan mooy Abu Jahl fii ci mbooloo mi ci yéeféer yi ndax moo ñoom xamuñu ko ndax Madina lañ dëkk nee na ma ne ko mais yow loo joxe Abu Jahl mu ne ma ndax dégg naa ne day lor da doon day lor yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ma ko gisee nag ku njëkk a yéex ci maag moom rek dee ku ginee yéex wala nga gina parax parax yi doo doo def attention yaay dee nee na fi ma taxawee noonu rek am beneen ku tool ni kooku ay jeune mu ñëwaat kooku it ñëw déey ma ne ma yaa am ay na Abuja ne ma yow sama bàyyi tax ana Abuja ma ne ko mais yow itam lan ngay doy Abuja li ci xeex bi ak kii bi ni mel nee na mu wax ko li ki njëkk ki waxoon moom it mu tontu ko li ko tontu mais nee na ñu taxaw tuuti rek ma gis Abu Jahl di romb mu ngi ci façon di di di di di romb rek ma ne leen yéen ñaar yéen gone yi yéen euh, jeunes yi ki ngeen doon seen waa jàngale nee na ci noonu dañoo tëb ci kawam comme picc yooyu tan yooyu gis kii ni ñuy tëbe ci kaw medd ji rek këf wala ginaar gi ñuy këf rek daw ñu daal di koy noonu lay tëbe ci moom rek cor ko sawaay wadd Abdurrahman ibn Awf bii la woon radiyallahu anhu mu ne ginnaaw nag ci bés boobu bi xeex bi jeexee nee na damay dox ma gis Umayya ibn Xalaf kàccoor bu mag xaritam la woon nag mais Euh, Umayya ibn Xalaf moom da ko doon woowe ibn Amr naan ko Abd Amr nee na tout le temps ma ko doon wax naan ko bu ma woowe Abd Amr man Abdurrahman laa tudd léegi ndax yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal dinay changer turam waaye teewul mu koy woowe noonu rek Abd Amr naan ko ndax man duma la woowe lu dul li la sa baay tudde Abd Amr daal laa lay woowe nee Badar ma jekki euh, ma gis bi affaire yi jeexee hostilité yi ma gis ko nag mu ngi yor mu ngi dox téye ci loxo doom bi naan Ali doomam bi tuddoon Ali mu ne naka la ma gis rek fekk maa ngi yor ay mbubbi koŋ yoo xamante ne nii moom laa jël ci butin bi jële ko ci kuffaaru Quraysh ni ñu rayet ni ñu daw bàyyi ko fi nee na naka la ma gis rek moom ragal na xam ne gis nga bu nee nii wées bu ko ñenn ñu gisee jullit ñi nañ ko rey moom yéeféer nee na mu gaaw ne ma yaa abd amr ne ma sànnil sa adro yi nga yor sa bubbu koŋ yi te jël ma ndax man maa gën bubbi koŋ te di nga am ci man loo xam ne manoo ko am ci sa bubbu koŋ yi boo ma jàppee bañ def ma prisonnier bu may joxe rançon ngir ñu bàyyi ma alal ju bari diñ ko am nee na ma ñëw jël ko waaye fi ma kiiwee rek téye ko noonu sànni li ma yoroon Seydina Bilaal daal di koy gis ne hada Umayya ibn Xalaf rasul kufri bi xu bi Makka laa najawtu in naja ne kii Bilaal radiyallahu daal di xool gis Umayya ak Seydina Abdurrahman ibn Awf ak doom mu xool gis ko mu ne kii de mu ne ansaar yaa ansaar wa rasul yéen ñi nga xam ne yéenay dimbali yàlla ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam hada kee ngeen di gis kii nii Umayya ibn Xalaf mooy mooy Umayya ibn Xalaf mi ngeen di dégg lu bon li muy def ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngeen di dégg moo ngi nii rasul kufri mooy tetu kéefër bi Quraysh foofu la ci Makka waaw maa najawtu bu rëccee rek man du rëcc tey moom soit man Seydina Bilal maay dee wala moom mooy dee en tout cas kenn moom dina ci dee tey Seydina Abdurrahman ibn Awf nee na ma ne Bilal non euh, kii sama sama prisonnier la mais nee na waa Lansaar yi ko wuyu euh, biñ ma wëree ma xam ne kii moom fokk ñu ray ko ma ne ko sukkal ma ne ko dawal mais ma xam ne dawal dawal bi moom du ma ne kii ma ne ko sukkal mu sukk nee na ma daldi sëgg ci kawam ngir ñu bañ koo laal waaye gaa yi cor ko ay jaasi sama diggante tànk yeeg yooyu ba laalaale ko ba ci la amee cicatrice boo xam ne ba ni muy génn àddina woon Seydina Abdurrahman ibn Awf mu ngi woon ak moom moo tax bu ko masoon a fàttaliku da wax naan yal na yàlla yërëm Bilal radiyallahu moom de keroog Badar non seulement euh, tax na ma ñàkk sama mubbi koom ya ma jotoon a am waaye gars yi laal nañ ma ak seen jaasi yoo yële ñu mujj mu daldi di puus ñu daal rey Umayya ibn Xalaf ak doom ja Ali min allahi ma yastaxiqaan moom nag Seydina eh, Abdurrahman ibn Awf radiyallahu taala wa ardaa gis nañ sànk ne dafa bokkoon ci ñu ëppoon alal biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa mas a joxe ndigal euh, ci ñu saraxe am na yenn riwaaya yoo xam ne nekkul ci saxiixayni ndax riwaaya bi ñuy wax nii ci saxiixayni la ne tuddul turam nag waaye yeneen riwaaya yi ñu wane ne moom la am na sax yuy wane ne bari woon na ñooñu yonent bi alayhi am na nag ñu ne Tabuk la woon bi ñuy waajal Tabuk mais li ci man di am moo ci riwaay saxiixay nii day ne rek yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa digle ñu saraxe euh, Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu taala anhu daldi indi li mu am saraxe alal ju bari la indi bi mu ëndee loolu naafiq yi daal di koy gis non non non non non waa jii moom day ngistalu ko waa ya ah, subhaanallah chebaba yi ñu ne noo sawaay day ngistal bu ñu fi kenn rey laa wax sawaay mii alalam ju bari jii mu ëndi ngistal rekk a tax mu ëndi ko waaw kii moom riyaa ndëgg kii non non non wa maa faala hada al axaru illa riyaa riyaa kii moom andi lii mu bari lii kii gis la tax ndax daa am ku njëkk andi ndax riwaaya bi Abu Mas'ud moo ko solo al ansaari al badri radiyallahu ta'ala anhu mu ne bi ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam digalee ñu saraxe dañ doon dem di ut lu ñu am indi ki njëkk ñëw abu uqay abu aqil abu aqil moom nag dañu euh, euh, euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute ci turam abu aqil la tuddoon waaye loolu taxu ñoo jóg ci turam ndax dañ cee wute ñii ne xab-xab ñii ne déedéet wax yeneen tur wallahu taala alam ay dhalika kaan euh, mu ne yàllaa dina xam na la tuddoon dëgg-dëgg mu ne abu aqil daal di ñëw lii mooy riwaaya imaam al buxaari ci kitaabu tafsir bi muy tafsir suuratu baraa euh, abu aqil bi mu ñëwee indi bi nisfi sa'in indi saa yi nga xam ne moom lañuy joxe muurum koor euh, mooy ñeent mudd mu indi ñaari mudd mooy nisfu saa mooy comme que ñeenti mudd mooy euh, mooy mi ngay tàllale sa loxo loolu waxoon nañ ko fii nga xam da koy ubbi doo ko ubbi bu baax doo ko tëj bu baax mu diggu doomu nga tibb benn ba ba mu diggu doomu nga def ba mat ñeent loolu mooy saa waaye ji nag Abu Aqil radiyallahu anhu indi nisfu saa mooy ñaari mudd naafiq yi ñoom ñu ngi toog de di xool quoi ñoom jëmuñ joxe ñu toog di xool mu andi euh, munaafiquun mu ne fa qaala al munaafiquun inna allaha la ghaniyyun an sadaqati haadaa ñu ne moom waaw ah, yow kii moom abu aqil mii xam ngeen ne waa ci mu indi mudd lay indi mudd ñaari mudd waay waay yàlla xam waay waay waay xam ngeen ne yàlla soxlawul waay waay waay waay waay saraxek waa waay mu ne wajaa insaanun bi akthara min keneen indi lu ëpp loolu ñu wa ma fa'ala hadha al illa riya keneen ki indi lu bari te yenn riwaaye yi ne Seydina Abdurrahman ibn Awf bii la ñu ne non kantaa kii moom ngiste la tax mu indi alal ju bari ji yëpp allahu akbar xoolal naafiq gis nga naafiq moom moom baax la xam mooy léegi lan lañ bëgg ki joxe lu tuuti ñu ne yàlla inna allaha an sadaqati hada la ghani non buur yàlla moom soxlawul nga non buur yàlla soxlawul saraxe waa ji amul dara lu muy saraxe lu dul lii te waa ji dafa li mu am la joxe am na ci benn riwaay dafa ñëw na yonent bi alayhi salaatu wasalaam man damaa lii laa yor mooy damaa yor sa ñaari dama yor saa ma xaaj ko ci digg bi indi benn bi moom laa indi bi beneen bi ma bàyyi ko ngir sama njaboot yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais naafiq yi ne waa ji xam ngeen yàlla soxlawul lii mu def waay ñu naan déet ñu ne kanta waa ji indi lu bari Seydina Abdurrahman ibn Awf mi ak ñeneen ñi indi lu bari ndax Seydina Abdurrahman ibn Awf dafa moom dafa dem xaaj alalam bi mu ñëwee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko euh, moom dafa ñëw ne lii nii mooy li nga xamante ni nii mooy xaaju sama alal lenn li dama koo bàyyi sama kër bàyyil ko sama njaboot yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ñaanal ko ngir yëfam ay affaire am daldi barkeel comme ni nga xam ne noonu la ko imaam at-Tabaraani ay ñoom imaam Ibn Manda imaam as-Suhayli ñoo ñëpp daldi nañuy solo kii indi nañu ko euh, euh, ak yeneen yoo xam ne euh, ak Abd ibn Humayd tamit daldi na koy solo ñu ne ko rahmatullah alayhim na ko noon imaam at-Tabari indi na ko mu ne man lii mooy sama xaayu alal yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy ñaanal ñaanal tamit ki indi lu tuuti naafiqi ne kon waa ji ndimum moom ki indi lu tuuti yàlla soxla ko ki indi li bari dafay nu gis nee na suñu boroom daal di wàcce lan suuratu tawba aaya boobu nga xamante ni moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax ci naafiq yi naan ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim alladhiina yalmizuuna al-mutawwi'iina min al-mu'miniina fi as-sadaqaat walladhiina laa yajiduuna illaa juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allahu minhum wa lahum 'adhaabun aliim suñu boroom daal di wàcc biñ gisee naafiq yi def loolu mu wàcc aaya ndax nag c'est naafiq c'est peste nga xam ne ñoo gën a yées ci nit ñi nag ñu ngi dépasser les bornes ñuy wax ñuy décourager ñuy def lu baax suñu boroom daal di wàcc aaya ñi ñu gën a gaal di jam ñooñu ne alladina gaa yi nga xamante ne yalmizuuna dañuy ëybal almutawwi'ina ñi nga xam ne dañuy coobarewu di def li ñu man jël seen alal di coobarewu di ko def uniquement te kenn taxul ngir yàlla minal mu'minina te ñooñu di ko def bokk ci ñu gëm yàlla fi sadaqaati ci di leen ayibal ci li nga xam ne moom lañ ñëw di joxe ci liñ leen laaj ñuy saraxe di def ci yoonu yàlla ñi nga xam ne ñooy ayibal ñooñu ñooñu rek lañuy ayibal déedéet walladina laa yajiduuna illaa juhdahum waaye ñuy ayibal ñi nga xam ne ñooñ mooy ñi bari ña ñi bari le jël seen alal ak alal ni mu ni ko boroom xolu boroom aadama doomu aadama di bëgge malgré loolu mu jël xaaju alalam nga gis boroom alal yi ba léegi du denc ci kaw suuf bari le waaye loolu teewul ñu ne man damay rënk waaye di def ngir yàlla nga gis ay gaay ni ko naafiq yi doon defe noonu la ko ay naafiq di defe ba tey ba ilaa yawmi diin mooy borom alal bu joxee ñu ne waa ji day gis non sa waay chekam bii mu bind moom daa bëgg rekk ñu ne sa waay moo fi joxe chèque buy rëy lii moom waru ko woon a def te keneen bu ëndee leneen mu ne waa ji moo ngott tey waa ji moo ngott amul dara lu muy lu dul deux te kat moom miy wax loolu joxewul naada joxewul dara nit la dul joxe mais nag mu toog di commenter ñuy joxe di leen ayibal suñu borom ne gis nga gaa yooyu alladina mi yalmizuuna ci lumaza waaye lu likuli humazati lumaza al-lamz di ayibal nit ñi al mutawwi'ina ñi nga xam ne yàlla da leen a defal alal waaye ñu ci góor góorlu di ci dépenser ci yoonu yàlla di ci saraxe di ayibal ñi nga xam ne laa yajiduuna amuñu illaa juudaan juudoom lu tuuti lañ am waaye neewuñu bu ma ko joxee ñàkk kon nag bu ma sarax déedéet ñu jël ci li ñu am même bu dee un centime la ñu jël di jox takat un euro lañ des wala ñu jël cinquante centimes joxe ko cinquante centime lañ des joxe juróom dese juróom ñooñu nga xam ne sacrifice bu mag lañ joxe gars yi di leen ayibal mu ne gis nga ñoon fa yasxaruuna minhum ñu leen di ñaawal di leen reetaan waaw akbar naan ah, non inna allaha an sadaqati hada la ghani buur yàlla xam ngeen ne buur yàlla doyowul dara gi saraxu waay ji yu néew lii kee moom kantaa moom gis tëlkat rek la ak bëgg gis leen ma kee mu ne ñooñu saxira allahu minhum walahum adabun alim gis nga ñooñu buur yàlla dina leen doyadil wàcce leen ñu bokk ci ñi gën a suufe te wala hum am adabun mbugal alimun yu tara tara tara tara tara tara tara tara moo tax loolu naa féqalay jur ci nit te ñooñu gis nga buur yàlla ni mu àgg loolu la wàcce mais aay yi ci suuratu tawba dafa kont istaghfir lahum gis nga gaa yu mel nii mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam naafiq nga xam ne du ñu def lu baax mais ku def lu baax ñu utal ko commentaire bu bon ba tax nit ñi di ñaaw njort ci ñoom mu ne gis nga ñi mel noonu istaghfir nga ñaanal leen jéggal aw laa tastaghfir lahum wala nga bañ leen a ñaanal jéggal moo ci yem in tastaghfir lahum sab'ina marra falan yaghfir allahu lahum gis nga ñoon nga jéggal leen wala nga ñàkk leen a ñaanal jéggal ñoo yem boo leen ñaanaloon jéggal sa boroom soixante-dix fois buur yàlla du leen jéggal waaw akbar dal nañu yàlla musal ci peer bi façon nit ñi lu tax mu ne daalika li tax lii nag ba yi loo man di def yow ci gën ci nit ñi yow sama soppe bi ci lépp que boo ma ko ñaanoon li ngay loo ma ñaan ma may la nii lii boo ma ko ñaanee duma la ko may boo ñëwee di ma ñaan ma njéggal am naafiq man sa borom duma la ko may même bu dee soixante-dix fois nga ma ñaan seen bi loolu rëy la gis nga loolu neen la waa kon yi liñ def war naa garaw loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne borom bi ak fi mu ko toll fi mu toll borom bi ak bërëb li muy place li muy occupé fi borom bi mu ne kii woon boo sax yow yow yow bu dee yonent bi alayhi salaatu salaam la ne boo leen ñaani leen ko nangu ma wax keneen naan sëriñ diw wala mais kon nga kon kii li ñu def kon garaaw daalika gis nga boo gisee yàlla def lii bi na annahum ndax ñoom kafaru billahi dañoo weddi yàlla ndax naafiqi ay kufaarun xubata la mooy ay yéeféer yu bon lañu mais dañuy mbubboo nag yéere julli weddi yàlla war a suuli weddi digalu yàlla ci wàllu azaka ba du ñu ko joxe waaye kuy joxe azaka ñu daal di lay sikkal yàlla gi mu digle ci njekk del jafe lu baax duñu ko def mais ku ko def comme sarax yi ñu daal di lay ayiba ba pare weddi li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñàkk koo dëggal te wallaahu buur yàlla nag laa yahdi du gindi ma nit ña nga xam ne alfaasiqiina ay génn topp lañ ay kàccoor lañu waaw akbar kon seydna abdirahman ibn awf lii la ko naafiq yi doon wax naan ko sawaay moom alalam ju bari jii muy dépenser nii ci yoonu yàlla lu dara daa bëgg gis leen ma rek bëgg rek fu ñu toog di ko di naan waay Abdurrahman waay haay waay joxe waay lool rek la et puis surtout bu ñu fi kenn fontoo subhaanallah ñii moom alayhim min allahi maa yastaxiqun moom seydina Abdurrahman ibn Awf ah, gisoon nañ ne alalam ji li ci ëpp alalam ci commerce la jóge woon noonu la tabe woon gis nañ ni xaaju alalam la jël joxe leneen li mu téye këram waaye daal dinay saraxe ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci loo xamante ne ni ab guerre mooy sariya wala guerre bu amoon xare mu daal ci ciy joxe xamsa miati faras allahu akbar fas fi sabilillah wa xamsi miati raaxila ak war li mu li li mu laaj lépp mu daal koy jox allahu akbar ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi yàlla defal ñuy sant ñooy ñii moom nag seydina abdurrahman ibn auf radiyallahu taala anhu fekke na xeexu yonent bi alayhi salatu wasalaam xarim yépp radiyallahu taala anhu wa arda lépp lépp la fekk ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salatu wasalaam génne àddina ay ngëneelam nag yonent bi alayhi salatu wasalaam wax ci moom yu bari la bokk na ci ñi nga xam ne mooy lee al ashra al mubashirina bil janna dix saxaaba yi gën a màgg ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yi ñu bégal àjjana moom nii kenn la ci muy abdurrahman ibn awf radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn àddina moom seydina abdurrahman ibn awf eh, mu nekk ak seydina abu bakrin radiyallahu anhu euh, nekkin gu rafet nekk ak seydina omar ibn al-Khattab bi seydina abu bakar génnee àddina mu nekk ak moom nekk gu rafet waaye bala ñoo àggale foofu lu ma naroon a fàtte bokk na ci man xabaan yi buñ la laajee ban saxaaba la yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli ci ginnaawam mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu daal di solo te sax yooyu ñu ngi ci saxiix yi Allahu akbar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy Tabuk dafa dem ànd ak Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ko intaliq bina àndal ak ñun xudil idaawa mu jël baat bi nga xam ne ci lay def ndox bañ sori mu dem ci àll bi fu sori après mu bi mu paree li doon def mu ne ko sottil ma mu sottil ko muy jàpp moom seydinaa al-Mughira ibn ba dañ koy gàttal radiyallahu ta'ala anhu wa arda ginnaaw gi ñu daldi ñëw fekk fajar la woon ñu ñëw bi ñu agsee gis saxaaba yi julli jot na ba saxaaba yi radiyallahu anhum daal jiital Seydina Abdurrahman ibn Awf bi nga xam ne ci lañ ko jiital yonent bi alayhi salaatu agsi nit ñi di ko kii ngir mu arrière di ko sàbbaal ak def si ngir que ne yonent bi alayhi salaatu agsi na Seydina al-Mughira ibn ci am na ci riwaaye nee na damaa dem nar xëcc mu arrière pour nañ ko yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw na mais yonent mi alayhi salaatu ne bàyyi ko jox ko ndigal ngir mu continuer waaye moom alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee dafa euh, fekk mu julli benn ràkk benn ràkk moo ko rawoon mook Seydina Mughira ibn Shu'ba dañoo ñëw fekk moom julleegul na benn ràkk mu daldi julli ci ginnaawam ba mu sëlmalee moom alayhi salaatu wasalaam mu jóg Seydina euh, al-Mughira daldi jóg ñu continuer ku nekk julli benn ràkk ñu mottali xam nga waxoon nañu que boo gisee lii nag Seydina Abdurrahman que ni mu wuteeg bu Seydina Abdur Abd Abu Bakr bi radiyallahu anhu moom yonent mi alayhi salaatu wasalaam da ko da ko jox ndigal continuer mais moom mu tàllal loxoom ñaan waaye mu bañ reculer yonent mi alayhi salaatu wasalaam doon jiite moom muy julli di topp yonent mi alayhi salaatu wasalaam nit ñi di julli di topp Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ba mu ko laajee mu ne ko laa yanbaghi libni Abi Quhaafa warul ci doomi Abi Quhaafa radiyallahu anhu Seydina Abu Bakr muy jiitu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu waxoon naa la ne ci wàllu adab yeeg ak loolu teggin yi ak ndigal li waaye Seydina Abdurrahman ibn Awf lu am solo mooy ne Seydina Abu Bakar bi yonent mi alayhi salaatu salaam di ñëw di ko fekk si muy jiite nit ñi boobu benn ràkk jàllagul woon alors que Seydina Abdurrahman ibn Awf benn ràkk jàlloon na amaana yonent mi alayhi salaatu salaam dafa bàyyi ngir mu continuer ngir bañ indi jax-jaxal ci julli nit ñi ndax bu ñëwoon mooy nit ñi rawe nañ ko benn moom imaam bi ñëw na fekk ñu rawe ko benn ràkk loolu mën naa indi jax-jaxal loolu it côté la boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koy tudd euh, euh, lu am solo la moom Seydina kon bi mu ne bi nga xam ne ci jamono euh, Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aj gi njëkk bi mu bi njëkk a xew ci jamonoom Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Abdurrahman ibn Awf bii la daldi waxoon mu daldi jiite aj googu muy aj gu njëkk ci seydina euh, xilaafa seydina Omar li ci des nag moom seydina Omar ibn al mooy ki nga xam ne moom moo ko doon jiite aj gi moom nag bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina ku baax la woon comme ni mu masa mel ci soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, da doon dépenser ci ñoom lu bari te loolu am na riwaaye yu ko wax boo xamante ne Ali ibn Harb moo ko soloo jële ko ci Sufyaan ibn Uyayna mu jële ko ci ibn Abi Najiih da ngay gis ni affaire bi am na rupture que ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane ki nga xamante ne nii alladhi yuhaafizu ala azwaaji min ba'di huwa as baar mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ki nga xam ne mooy toppatoo sama soxna yi li nga xam ne moo leen war ci wàllu seen nekkin moo leen di toppatoo di leen ko defal mooy ki nga xamante ne nii sama ginnaaw bu ma génnee àddina man alayhi salaatu wassalaam mooy alba as-saadiqu ku dëggu ki albaaru ku baax ki te mooy seydina abdirahman ibn awf da doon ànd ak da leen doon yóbbu ñuy aji lépp loo xamante ne nii ñoom la war ci gi moo ko doon res na ko noonu euh, di leen defal li nga xam ne moo war ci ñoom radiyallahu taala anhu wa arda euh, bi nga xam ne nag Seydina na ibn al-Khattab pour wax la nekk gi rafet gi mu nee woon ak moom ak conseil yi ak gi mujjee def comme bi ñu ko di doon gis Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ba mu fanaree def discours ba mu déggee ci ñuy wax ci aj gi foofu euh, am ñoo xam ne dañuy wax ci wàllu xilaafa gi am nuñ ciy wax naan bu Seydina Omar génne àddina di dinañ fal diw diw mu nar a def discours bu mag foofu Makkatal Mukarrama ci aj gi Seydina Abdurrahman ibn Awf ñëw ne ko ne ko déedéet amirul mu'minin bul def loolu bul def loolu ndax gis nga fii aj ku nekk fii daje ñi xam ak ñi xamul ñépp dañuy daje ci aj boo fi waxee damay ragal li ngay wax mu jur discorde ndax gaa yi dégg bokkul te nit ñi kon ko ñu xam ak ñu xamula fiy daje te yow lii ngay wax bàyyil ba dem madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wasalaam xaytu ahlul ilm fa boroom xam-xam yi nekk di dëkku yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo demee nga wax lu la neex nga discours wax ak nit ñi Seydina Omar ibn al-Khattab ne ah kay naa def lool ra'yul jamaa'ati laa tashqal bilaadu bihi raghma al-khilaafi wa ra'yul fardi yushqiha Allahu Omar ibn al-Khattab nekkuloon despot neew ko wayew yow ma jël décision bu rëy déggoo li waa ji wax ni gaayoo di ñu wax ni mu grave man sur le champ man je bats fer fi mu tànge comme li yi di jaay genre xanar alors que mbir mu du lool laysa fii shay'un min al hikma lool daraay sagesse newu ci ndax wax ju ne li arab yi naan li kulli maqaalin makaan wax ju ne dafa am bërëb buñ ko war a waxe dëgg daa am waxtu wuñ koy wax mais du maa am dëgg rek fu neex ma nekk fa di wax déedéet moo tax fa zakkir in nafaati zikra del fàttali boo xamee ne fàttali day jëriñ lool ci benn ci tekki yi ah Seydina Umar ibn al-Khattab daal di koy dégg ne ko waaw mu dem discours ba mu def quelques jours lañ ci teg Seydina Omar ibn al-Khattab ñu daal di koy faat jour bi nga xam ne fajar googu comme ni ñu ko gisa woon ci riwaaya Amr ibn Maymun te riwaaya boobu noonu Seydina imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi soloo na ko ci saxiix bi Allahu akbar bu gudd boobu ñu gisoon ci riwaaya ci tarjuma Seydina Omar ibn al bi Seydina Amr ibn Maymun naan man Euh, jour bi ñuy rey Seydina Omar ci fajar gi radiyallahu anhu li ma tere woon nekk dox sama digganteeg moom Ibnu Abbas moo ne woon sama digganteeg moom ndax dama doon xaw daw nekk ci ginnaawam ndax moom dafa yoroon yaram boo xam ne bu nit ñi taxawee ñuy julli danaan istawu na sàppee jub wa bu waxee lool nag képp koo xam ne ak koo man di doon nga nekk fa di def leneen di dëngal sàppe gi dala koy bàcc caw dala koy yónnee kay nee man looloo taxoon jour bo man ma doon taxaw ci ginnaaw jour boobu noonu bi muy jiite Seydina Umar ibn al-Khattab ba Abu Lu'lu' al-Majusi alayhi ma yastahiq daal di koy euh, euh, euh, rey jamaale saxaaba yu bari ñu bari génn ci àddina Seydina Umar ibn al-Khattab Seydina Abdurrahman ibn Awf bii la téewoon ci loxoom xëcc ko ngir moom àggale jiite ji seydna amr ibn maymun rahmatullah alayhi di taabi'i boobu xadiis bi wax naa la mu ngi ci saxi imaamul buxaari rahmatullah alayhi mu ne euh, seydna abdurrahman ibn awf daal di jullee ñun julli ju gaaw tari ay qul huwa ak yooyu moom la tari ndax problème am na jam nañu amirul mu'minin foog ñu gaawal xaw a bar bu ko defee ñu xool ba man koo sauver moom mii la woowoon xëcc ko mu daal di jiite moom seydna abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu keroog seydna umar ibn al-khattab bi ñu ko jamee noon ba nekk ci lalu ba médecin bi ñëw ñu jox ko mu naan ndox euh, nabiir mu naan mu daal di génn mel ni meloon ci fi ñu ko jam mu naan soow soow mi génn fi mu jaaroon médecin bi na ko istawsi ya amiral muslim euh, Euh, euh, euh, ne ko awsi yaa amiral mu'minin ne ko defal testament yow amirul mu'minin radiyallahu anhu ndax kat sa lii nii doo ci jóg Seydina Umar nee na bi nga xam ne ci la ko ne ana kan ngay teg mu jiite jullit ñi ginnaaw yow mu ne moom du def loolu waaye dina bàyyi mbir mi ci loxo yi six personnes yoo xamante ne ni tuwaffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mu ne moom de mbir mi daal mënula génn ci loxo six ñii ñi nga xamante ni nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy génn àddina génn na àddina moom alayhi salaatu wassalaam ba pare gërëm leen ñoom ñoon nee na fa zakara ali ibn abi taalib seydina ali ibn abi taalib wa uthman ibn affan ak seydina uthman ibn affan waaye mu tudd abu amir non abdurrahman ibn awf ak talha ak az-zubayr ibn al-awwam ak saad ibn abi waqaas allahu akbar bi saad hada xaali fa aruni fa ayyukum yuriyani xaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan kii de mooy sama nijaay mooy saad ana kan ci yéen moo may wan nijaayam na ma wan nijaay ju mel ni kii ku man jógal wan ma nijaay ju mel ni kii ñoom ñee ñoom juróom benn yooyu ñoom ñooy ñi nga xam ne Seydina Omar radiyallahu anhu nee na ñoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy génn ci àddina dafa leen gërëm kon mbir mi manula génn ci ñoom na leen nag Seydina Abdullah mii di sama doom na fekk mbir mi waaye bu mu ci doon dara manu co ji moom du jiite dara moom bu leen ko jox dara ci mbir yi Allahu akbar ah ni mu demee noonu nag Seydina Abdurrahman ibn Awf az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu moom dafa jël mbiram daldi eh, ne moom mbiram bàyyee na ko Seydina Ali ibn Abi Talib mooy moom désengagé wu na paaram jox na ko Seydina Ali radiyallahu anhu Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu ne moom paaram daal dina koy jox Seydina Abdurrahman ibn Awf ku nekk def loolu ba euh, mujj gi mu des Seydina Ali ak Seydina Usman radiyallahu anhuma Seydina Abdurrahman ibn Awf mooy ki nga xam ne moo leen départagé woon ginnaaw bi mu waxtaan ak ku nekk ci ñoom ne est-ce que bu ma falee dama zimmatullah damay jël ci yow pat que ni est-ce que bu ma falee kenn keneen ki te falu te jëlu mooy fa keneen ki ci sa kaw di ko topp te ko déggal di ko nangu ñu ne waaw ku nekk wax loolu ginnaaw gi bi mu waxtaanee ñoom xool ku nekk mu yëkkati Seydina loxo Seydina Usman radiyallahu taala anhu seydna ali ibn abi taalib ñëw njëkk jaayante jaayanteeg seydna ali ibn abi ah, Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala an il jamii ginnaaw gi jullit ñépp daldi jaayante daldi koy eh, li nga xamante ne ni eh, jaayante ak xalifa bu bees bi di seydna Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu wa arda moom nag eh, ci xilaafa seydina Uthman radiyallahu anhu ak ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, Nawfal ibn Iyaas al-Hudhali dafay nettali mu ne comme ni nga xam ne noonu la ko imaam as at-Tirmidhi rahimahullah daal di soloo ci shamaa'il yi euh, mu ne Abdurrahman ibn Awf moom Nawfal ibn Iyaas al-Hudhali rahmatullah alayhi mu ne abdurrahman ibn awf de kaana abdurrahman ibn awfin jalisan wa ni'mal jalis mu ne ñun de seydna abdurrahman ibn awf muy fàttale ku moom nawfal ibn euh, euh, iyaas al-hudali rahimahullah bokkoon ci taabi'i mu ne abdurrahman ibn awf de ku doon toogaale ak ñun la woon waaye ëskëy waaye ak a baax waaye aji toogaale waaye jooju waaye waaye ku gën kooku ak a baax mu ne benn bés dañoo ànd ak moom dem këram mu dugg daldi sangu ginnaaw bi mu génn toog ñu ëndil leen plat boo xam ne yàpp la fees ak mburu nee na dañu ko tegee noonu mu daldi jooy commencé di jooy nee na man eh, Iyaas ibn Nawfal non Nawfal ibn Iyaas al rahmatullah alayhi ma ne ko maa yubkiika yaa aba muhammadin ne ko ah waa yow lan moo la jooyloo yow abo muhammad moo nekkoon ndàkkamtalu seydina abdirahman ibn awf radiyallahu taala anhu wa arda mu ne ko maata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walam yashba' huwa wa ahluhu min xubz ash-sha'ir wala uraana uxirna lima huwa xayrun lana allahu akbar mu ne li tax may jooy de mooy ne yonent damaa fàttaliku ko ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam di génn na àddina te masula suur ci palaat boo xam ne dafa fees dell ak mburu ak li nga xamante ne nii yàpp ak mburu moo xam ne min xubz sha'ir que yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak waa këram masuñoo bokk ñoom ñépp lekk ba suuraloo ci euh, mburu moo xam ne ci orge lañ ko doon defar Allahu akbar sha'ir yonent mi alayhi salaatu salaam comme ni ñëwee ci sax yi këne da doon euh, bu yaay Aysa doon nañ toog ñett ci doon woon tàkk liñ doon lekk mooy al aswadaan ndox tàndarma te du paketu keesu tàndarma buñ teg fee nga ñëw di bànneexu ay doom lay doon ku mar naan ndox Allahu akbar mu ne loolu laa fàttale mu ne te nag gisuma que le fait dañoo mujjeel nii ba ñuy bànneexu di am fruit l'islam ji yonent mi alayhi salaatu sax lekku ci ñun li nga xam ne moom lay moom lañ ci am ci ba ci biti nii ci fruit yi gisuma ne dañoo mujjeel yàlla daa def ni mujje nii lul gisuma ne lu da fekk moo gën ci ñun moo gën ndax li gën moom mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam woon waaye nag moom gisuma kon wala uraana uqir naa dañoo mujje limaa huwa xayrun loo xam ci loo xam ne moo gën ci ñun xaal bañ doon ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam newoon de moo gën te loolu mooy li nga xam ne moom moo ko jooyloo moom Seydina Abdurrahman ibn Awf moom nag euh, ci gàttal euh, mu ngi génn àddina ci euh, xilaafa Seydina Uthman ibn Affan radiyallahu taala anhu wa ardaah moom mu ngi génn àddina ci année 31 bi ci la génn àddina moom Seydina euh, Abdurrahman ibn Awf am na nag ñu ne déedéet du 31 waaye 32 te loolu imaam al-Hafiz ibn Hajar ci isaaba nee na wa huwa al-ashhar loolu mooy le fait que 30 l'an 32 ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam kën ci la génn àddina lool mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw te moom nag mu ngi dund euh, ans. Euh, ci la non non soixante-douze ans ci la génn àddina mooy bi muy génn àddina soixante-douze ans la am am na nag ñu ne euh, déedéet soixante-quinze ans la amoon am na tamit ñoo xam ne nee nañ soixante-dix-huit ans la awoon waaye imaam al-Hafiz na ñi wax soixante-douze ans lool mooy li gën dëgër bi mu génnee àddina nag ñu ngi ko denc foofale ci Baqi'ul Gharqad moom Seydina Abdurrahman ibn Affan euh, Abdurrahman ibn Awf ki nga xam ne moo ko ji jullee bi mu génnee àddina mooy alxalifatu euh, a thalith Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu mooy ki ko jullee am na nag ñu ne déedéet du moom waaye az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu taala an ibn Awfin wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu